léegi kon mu ne am na kon waa jumbuur dañ ne sarfu mooy farida adlu mooy naafila waaw mu ne war a waahu ibnu xuzayma bi isnaadin sahih an thawri mu ne lii wax ji imaam ibnu xuzayma muy am am muhammad ibnu ishaaq imaamu bokkul ak borom maghazi de kii moom noonu la tudd muhammad ibnu ishaaq ibnu xuzayma imaamul a'imma ci sanad boo xam ne bu wér la jële ko ci imaam ath-Thawri muy Yahya muy kii Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kuufi radiyallahu anhu mu ne waanil xasan jëlee na ci alxasan ibn yasaar albasari mu ne non eh, ci as-sawri mooy lële ak li jumhur wax que ne farida sarf mooy farata adl mooy naafila mu ne waaye waanil xasan albasari bil aks mu ne kanta imaam abul alxasan albasari moom ibn xuzayma da koo soloo ci contraire mooy sarf mooy naafila adl mooy farata. mu ne wa anil asma'i al imaam al moom da ne as-sarfu at-tawba wal adl al fidya na ne sarf mooy yàlla du nangu ci moom sarf sarfan mooy ak ak tuub bu tuubee du ko nangu wal adl mooy fidya mooy li ngay jote sa bopp joxe ngir ñu jéggal la wala daal di lay racheter sa bopp du ko nangu. mu ne waan yunus jëleen ci yunus ni law yu mel nii laakin xaala sarf al iktisaab mu ne a sarf mooy li ngay fàggu dara la yàlla du nangu ak fàgguteef loo fàggu loo def dootuñ nangu dara mu ne waan abi ubayda jëla leen ci abu ubayda mislaw lakin qaala al adlu al xiila dane al adlu mooy al xiila mooy al iktisaab ak pexe yi nit kiy def ak li muy fàggu ngir def ko ngir am lu baax dara la ci nangu yàlla du nangu wa qiila mu ne al misl mooy keem wa qiila sarf addiya am nañu ne mooy diyaat waaw waaw ay joxe naan naay joxe lii ngir dara la ci du nangu bu ma joxee lii amaana ñu jéggal ma déedéet wala adlu ak ziyaada alayya mooy lu yokku ci lu ëpp diya yi nga waroon joxe nga joxe lu ëpp mu ne waqiila bil aks am nañu wax contraire bi ne noon non euh, euh, asarfu mooy li yokku al adlu mooy euh, diya mu ne waxakaa saaxibul muhkam boroom al muhkam mu ne asarf al wazn wal adl al li mu ne sarf mooy li nga xam ne dañ koy peser wal adl al kayl li nga xam ne dañ koy natt en volume ay litres quant à kayl mooy kilo yi ñu ne loolu la waqiila am nañu ne as-sarfu al-qiima sarf laa yaqbalu laa yaqbalu Allahu min yawmal qiyaama mooy njëkk wal adl al-istiqaama mooy ak coow wooral waaw. wa qiila sarfu ad-diya wal adl al-badil am ñu ne non sarf mooy indemnité yi wal adl mooy al-badil mooy lay remplacer. wa qiila sarf am ñu ne as-sarf mooy ash-shafaa'a mooy li nga xam nag ramm wal adl al-fidya mooy al-fidya mooy li ngay joxe ngir jënd sa bopp li annaha tu'aadilu diya day. kem moo ak diya voilà mu ne wa bi hada al bu mujj bii nag jazama jazama al Baydawi al imam moom ci la dogu wa qiila ne al sarf mooy ar rashwa mooy ñëw fa di joxe daal jàpp ne dangay <laughs> yaakaar nga ne wal qiyaam ñëw nga di di jéem a corrupt corrompe kan yàlla <laughs> wal adl al kafiil mooy li nga xamante ne ak kem waaw amul dara loo xam nag naan ah naa def lii moom mooy taxawul léeg-léeg avant déedéet waaw kon loolu mu ne fa xasal naa ala akthar min asharati bu ko defee lii ñu am ci lépp li nga xamante ne mooy fukki wax ci lii la ak lan la mais bi nga xam ne moom la waa jumhur wax dañ ne mbir mi euh, mooy euh, sarf mooy farata wal adl mooy naafila wallahu taala alam moo tax mu ne qaala Iyaad al imaam al haafid Hajar mu ne Seydina al qaadi Iyaad nee na maanaahu nag mooy la yaqbalu qabuul laa yuqbalu qabuula ridaa borom bi lu ko nangul euh, nangulu wa in qabila wa in qubila qabula jazaa'in même bu dee nangul nañ ko mooy fay mais kenn du gërëm loolu waqiila am ñu ne mu ko yaqu yakunul qabulu huna bi maanaa takfiru dhanbi bi bihima mu ne lii nangu gi mooy yàlla du ko faral ay bàkkaaram ci loolee ci ñaar yooyee waaw wa qad yakunu maana al fidya annahu la yajidu yawma alqiyaamati fidan yaftadi bihi bi xilaafi gayri min almuznibin bi an yafdihi min annaari bi yahuudiin aw nasraaniin kama rawa muslim min hadiisi abi muusaa mu ne am nañu ne euh, mën na nekk maanaam que ne du trouver yowmal qiyaam koo xam ne mooy racheter lañ koy jënde xam nga euh, euh, gisoon nañ xadis boobu fii <laughs> ba leeraloon ko xadis Seydina bu Muusa bi mu ne keroog yow qiyaam bu ñëwee yahudi bu nekk jullit bu nekk place ba mu waroon a dem sawara dañ koy ëpp yahudi yi lañuy jël place am teg foofu wala nasaraan yi loolu taxawoon nañ ci delloo foofee <laughs> waaw waaw mu ne mu ne wa xadiis bi nag moom loo xam ne taxaw nañ ci bu baax léegi xadiis sayna ali bi dañ ci jaay ar raddu lima tadda'ihi shi'a bi annahu kaana inda aliyin wa ali baytihi min annabi sallallahu alayhi wasallam umuurun kasiira waaw a'lamahu biha sirran ala kathirin min alqawa min qawaa'id wa umuur al-imaara <laughs> mu ne lii day wane xadiis bi moom nekk na fi di delloo li nga xam ne moom la chiite yi di wootewu waaw arshadahumullah yal na leen yàlla gindi naan Seydina Ali radiyallahu anhu ak njabootam muy ahlu bayt dañoo amoon loo xam ne yeneen saa sam moo ay mbir yoo xam ne yu bari ci wàllu xam-xam yoo am da pour ñoom kese waaw xam ne lu bari ci loo xam ne man da ñàkk ci ay ponki ji loo xam ne ak mbiru njiit yi xalifaat yooyu euh, loolu euh, euh, mu nga mu ngi ci woon loolu lépp daa nekk loo xam ne ay kàcc la amul moo daal imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne <clears throat> li nga xam ne moom ci lay sharaal yi ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj mu ne <laughs> waaw mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne li Seydina Ali ne man za'ama anna 'indana shay'an naqra'uhu illa kitab Allah wa hadhihi sahifa faqad kadhab Seydina Ali ne képp ku ne radiyallahu anhu nekk na ci ñun loo xam ne dañ koy jàng lu du téereb yàlla bi ak kayit gii kooku wax na lu amul mu ne hada tasrixun min aliyin radiyallahu anhu bi ibtaali ma taz'umuhu ar-rafida wa shi'a wa yaxtaricuunahu min qawlihim inna caliyan radiyallahu anhu awsaa ilayhi nnabiy aw awsaa ilayhi nnabiyu sallallahu alayhi wa sallam bi umuurin kasiira min asraari lcilmi wa qawaacidi ddiin wa kunuuzi shariica wa annahu sallallahu alayhi wa sallam xassa ahla lbayti bimaa lam yattalic calayhi gayruhum wa haadihi dacaawi dacaawi baatila waxtiracaatun faasida laa asla lahaa wa yakfii fii ibtaalihaa qawlu caliyin radiyallahu anhu haadaa wa fiihi waaw <laughs> waaw mooy lii mu ne lii nag Seydina yi wax lu leer nañ ne ku wax loolu wax na lu amul mooy day neenal li nga xam ne rafidi yi mooy les sudéodécimains ñoo bari Sénégal ñoo nekk Iran ak ay ay ay ay ay ay kii ay ay ay Liban ak yooyu moo ñu ëpp ci chiites yi léegi waaw parce que chiites yi ash-shi'atu furun waaw am na ñoo xam ne ils sont moins extrémistes que ñeneen ñi ñi di gën a nag juñu jamono ji mooy les duodécimains mooy ñi nga xam ne ñooy woote les douze imams moom lañ naan chien al imamiya waaw naan imam nangam douze imam nangam ñoo nekk ñoo nekk euh, fii rek mooy gaay yi ngay gis Iran ñoom la voilà ay ay ay Liban wak ak ci le monde arabe ak tamit ñoo commencé di polier Sénégal ak ak Afrique ak fu nekk ñu jaar fa waaw liñ ko jaare ci taq yeg nëbbatu gi ñuy def ñooñu la mu ne ñooñu li ñuy wax kàcc gi wax chien ak ñeneen façon siit yi wax loolee Ah, lii day neenal seen wax yooyu wax wa yaxtari'una ñu koy kàcc di ko créer ci wax jiñ naan Seydina Ali ibn Abi Talib yooyu saa sam da dénk defal ko ndénkaane eh, boo xam ne mbir yu ci ay yoo xam ne mbóoti xam ak li nga xam ne xawaayidu diin mooy kenoog diine gi nga xam ne mooy les trésors charia bi que ne yeneen dafa jagleel waa ahlul bayt loo xam ne ñeneen ñi mënuñu koo jote te mënuñu koo gis waaw mu ne lii ay woote yoo xam ne yu neen la ak yoo xam ne ñoom ñoo ko yu yàqu yoo xam ne ñoom ñoo ko créer seen bopp nga xam ne amul benn cosaan xanaa ca seen bopp ña ko créer ak ñiñ ci wor wal iyaadu billah mu ne doy na ci neenal loolu moom li Seydina Ali wax wax jii ne képp man zaama képp ku ne anna indana shay'an naqra'u illa kitaaballahi wa hadhihi sahifa faqad kadab képp ku ne am na lenn loo xam ne moom la ñuy jàng ci secret lu wuteeg téereb yàlla bi ak li nekk sama këyit jiita war na ko nit ñu gis kooku nar na wax na lu amul waaw waaw akbar waaye dañ ciy jàng que mooy xadiis fii nii mooy Medina ir léegi bu dana ñëw tuuti mooy ir bi waaw barke dane yoneen saa saam dane almadinatu kon wallahu taala almadinatu xaraamu maa bayna ayrin ayr ayr ila thawr loolu boroom xam-xam yi dañ cee wax waaw al imaam an Euh, léegi nag muy ñëw ci foofu quoi mu ne kanta ayr bi waxee bi fathil aynil muhmala wa iskanil euh, musanna tax wa huwa jabalun ma'ruf mu ne ayr moom bi mu waxee ni koy takki lool euh, montagne la bu ñu xam Medina qaala al-qaadi Iyaad mu ne al-imaam al-qaadi Iyaad na qaala Mus'ab ibn Zubayr wa ghayruhu mu ne eh, ah, Mus'ab ibn Zubayr ak keneen ku du moom dane laysa bil madinati ayrun wala thawr dane non Medina amul benn montagne bi fa tudd ayr nii thawr xaalu ñu ne wa innama thawru bi makk makk moom jabalu thawru loolu daa siiw makk la am xaala mu ne wa ba léegi mu ne azubayr boobu mu ne gayra jabalin bi naaxiyatil madina sauf am na benn kii montagne nag bu nekk ci peggu Medina boo xam ne boobu moom dañ koy tudde noonu mu ne qaala al qaadi mu ne al imaam al qaadi nee na aktharu ruwaat Iyaad rahimahullah lépp nag ci ñu soloo xadiis fii kitaabil Buxaari yi dakaru ayran téere imaamul Buxaari bi ñoom dañoo tudd ayr wa amma sawru mu ne kantaa sawru nag fa minhum am na ci ñoom man kan naa anhu bi kada ñoom ne waxuñ sawru dañ ne kada maa bayna na wa kada wa mooy ba fii waxuñ fan la dëgg-dëgg wa minhum man taraka ñoo xam ne place sawru dañ faa bàyyi weex weex defuñ fa dara vide li annahum ndax ñoom i'taqadu ba ñuy bind sa imaamul Buxaari gis loolu dañu jàpp ne kene zikru thawrin huna xata tudd thawru fii njuumte la parce que loolu màkka la ne mu ne qaala al-Maaziri al imaam al-Maaziri sëriñu kan al imaam al-Qaadi Iyaad rahmatullah alayhima mu ne qaala ba'du al-ulamaa mu ne lenn ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim nee na thawrun huna wahmun min ar-raawi ñu ne non thawru tudd ko fii lool ak njuumte la ci ñenn kenn ci ñu toxal xadiis bi wa innamaa thawru thawr bi makka makka la nekk qaala mu ne wa saxiixu ilaa Uhud lii dëgg mooy dana diggante euh, Uhud la Uhud ba saw ba ba ba ayr ba Uhud mu ne qaala al-qaadi wa kadaa qaala naka nii qaala la wax Abu Ubayd al-imaam Abu Ubayd rahimahullah ne aslul xadiis min ayr ilaa Uhud cosaanu xadiis bi waxul al-madiinatu xaramun eh, eh, eh, maa bayna ayr ilaa Thawr mais maa bayna ayr ilaa Uhud waaw mu ne loolu la wax diggante ayr ak Uhud mu ne qultu imaam mu ne nee naa wa yahtamilu waaye non non non ah mu ne wakada mu ne wakada qaala euh, hada mu ne hada maa xakaahu alqaadi lii la alimam alqaadi Iyaad daal nettal mu ne wakada naka nii man imam Nawawi léegi maay wax qaala Abu Bakr alxaazimi alimam Abu Bakr alxaazimi noonu la alxaafis xaafis bi wa gayru ak keneen ku dul moom min al ayma ci imaam yi am na aslahu min iirin ila Uhud kene cosaanam mooy ci iir ba Uhud qultu imaamu Nawawi nee na ma ne wa yaxtamil anna Sawran kaana isman li jabalin hunaak mu ne waaye nan lañ ma juumloo tamit waa ji ci noonu kese mais yenu na ne possible que ne am na tamit montagne bu ne woon Medina foofu bu tudd Sawra mu ne imma Uhud wa mu nekk wala beneen léegi nag fa xufiya ismu turam daal di nëbb wallahu ta'ala alam léegi loolu la wax léegi nañ xool al imam al Mubarakfuri rahmatullah alayhi parce que moom buy euh, euh, euh, <laughs> indi wax yi fii li ngay gis ne moom lu am am solo li wax nañ la al imaamu Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi daal dina ko solo léegi kaay xool waaw léegi moom bi muy wax fii bi muy saraal yi moom al imaam al mo ah, ah, ki hmm? eh, al Mubaarakfuuri ci eh, Tuhfatul Ahwazi sharh jaami jaami at-Tirmidhi mu ne maa bayna ir wax niñ koy takke mu ne ilaa Sawr mu ne qaala fil qaamuus boroom al qaamuus nee na Sawrun jabalun bil madina xam nga kii moom moo tax ma ma bëgg ñëw fi moom da nekk ni gaa yi di wax parce que quand même yéen xam ngeen Makka sawr loolu lu ñu xam la ba boo fa demee léegi jabalu sawr simple la léegi <laughs> mooy euh, euh, mu ne moom boroom xaamus mu ne sawru ma ne daa am montagne boo xam ne bu nekk Medina la wa minhu alxadisu saxiix mu ne te lool ci la xadis bu wér bi mooy xadis Seydina Ali bi radiyallahu anhu nekk saxiixa yi almadinatu xaramun maa bayna ayrin ila thawra mu ne lu tal xadis boobu loolu lay wax nii maa bayna ayrin ila thawrin thawr benn montagne la bu nekk Medina mu ne wa qawm amma eh, eh, eh, ibn Salam wa ghayru min al akabir ala anna hadha tasxiif moom la loolu wax ne kanta Abu Ubayd li wax ah, ak euh, euh, euh, ñi nga xamante ne moom ñeneen ci boroom xam-xam yu mag yi min akaabiril alam inna hada tasrif ne loolu dañu juum wa sawaabu ilaa Uhud te li dëgg mooy Uhud li anna sawran innama woy makka fa gayru jayyid loolu ñu wax noonu naan sawru makka la nekk amuloon men li juumloo ñi loolu du lu rafetan ah. li ma axbarani parce que man boroom alqaamus li nga xam ne moom la ma nettali ak shujaau al-ba'li waaw sama sëriñ wa ash-shujaa'u al-sheikh sëriñ ki nga xamante ne moom daa dund àdduna anil xaafis jële ci xaafis bu mag ba abi muhammad abdusalaam waaw albasari yi moom rahmatullah alayhi mu ne anna xidaa uhud mooy boo fi ja jegeek uhud mel ni pegg ak pegg jaanexan ila waraihi jëm ca gannaawam jabalun saxiir am na montagne bu ndaw yuqaalu lahu thawr boo xam ne moom lañ naan thawr mu ne man bi ma waxee lool wa takarrara su'aali anhu tawaayuf min al arab nee na man borom alqaamus bari na mu may laaj af may laajte loolu ngir gin cee leer lu quoi waaw samag laaj waa sawru Medina moom am mbooloo ci arab yi surtout ñi nga xam al aarifiina bi tilkal ard surtout kaw kaw yi waaw ak arab yi dëkke foofu xam suuf soosee fa kullun ku nekk ci ñoom axbara anna ismahu sawr këne montagne boobu nga xamante ne moom la la ah sër kii nettali jële ko alxaafis abu muhammad abdusalaam albasari loolu mu wax looloo am ku ci nekk ci ñoom axbara an nasmahu sawr këne montagne soosu nekk côté Uhud ci wetam la nekk te gannaaw loolu sawr la tudd waaw mu ne lii kon ma xam ne lii bu kenn ne ñii dañoo tuub walima kataba yi ak leneen luy dëgëral lii ash-shaykh afifuddin al-matri al-matri an walidihi ash-shaykh afifuddin jël jële ko ci waajuram alxaafisu thiqa ah xaafis bu mag ba siqata dëgër qaala inna xalfa Uhud an shamaa an shimalayhi jabalan saghiran mud hmm? alhamdulillah mudawwaran mudawwaran yusamma thawran ya'rifu ahlul madina xalafan an salaf intaha mu ne maa fi al-qaamus al-imaam al al Mubaarak Fuuri mu ne dëkk ci leneen mu ne xalaat ginnaaw Uhud am na ca eh, eh, eh, càmmoñam ñaari càmmoñam am na montagne mu ndaw. boo xam ne bu rond la boo xam daf mel ni wërngal boo xam ne sawru lañ koy wax waa Medina xam nañ ko di ko jële ci seen mag ñi di ko jële ci ñi euh, mooy di ko donnante di ko xam xam-xam boobu ci loolu lañ ko xamee waaw kon lii daa leer naa ñu ko wax voilà kon ñee di wax naan euh, yooyu moom que euh, loolu amul loolu que ne <laughs> loolu nag bu buñ ko wax quoi di juumloo ñooñu kon loolu lu ñu xam la waaw wallahu taala alam waaw léegi moo wax na fi xaram yi jëm ci yooyu que ne xaram la loolu mooy dëgg Medina xaram la comme ni Maliki yeeg Shafi'i yeeg ah, ne comme ni Ibrahim daal di woon def xaram Medina non Makka ah kantaane du du xaram ah, waaw loolu c'est tur bi noonu kese ak tamit noonu mais du dañuy tere la tere màkk kenn du ko fi tere gis nañ sànk rek waaye yoo xam ne dane daa dañuy tere ku fi dagg garab ak yooyu loolu leer na voilà kon loolu daa leer naa ñi wallahu taala alam kantaat yi tegtaloo xadiisu Seydina Anas bi nga xam ne la yoneen saa saam doon wax naan yaa aba yaa aba Umayr maada fa'ala Nughayr loolu moom du lu kii parce que picc moom dañ ne waa picc moomu noonu xam nga imaamu Shafi'i yi waxoon nañ la nettalim boobu bi doomu imaam Ahmad bi doon wax bi muy di wax imaamu Shafi'i rek di tagg ay biram euh, euh, bi mu ñëwee seet si leen nag doom ji keroog nelawul ko waa bi ñu jullee gee ni imaamu Shafi'i fi ko imaam Ahmad kii wol mu dem tëdd doom ji euh, tëddiwul dem xawoon faire semblant day nelaw après ngir xool daal kii lan lay liggéey ci guddi yi mais mu seetlu ne kii ba mu tëddee fii ba ni ñuy nodde fajar dañoo noddu fajar rek mu cëb waaw mu ñëw di ko wax baay baayam ne ko xaaral biñ kiiwee noonu après julli fajar kii toog après bi nga xamante ne ci lañuy waxtaan mu naan ko imaam Shafi'i naan ko biig de daanaka biñ demee ñu war a tëddi man de ni ma tëdd noonu nelawuma sama xala xadiisu yaa aba nu yaa aba Umayr maa daa faxalam Nuwayr moom laa doon xalaat génn naa ci lu ëpp wala lu jege cinquante masala ba di may kiiwee rek dama jekk rek dégg noddu gi rek ma jóg bu après doom ji doon wax imaam Ahmad en plus moom jàppuloo ah daan nelaw ba kii après jóg te jàppul <laughs> fekke kii daa ja kii ci nelaw <laughs> kii mu ngi woon ci di géeju xadiis yoneen saa sala wal Muttalibi abu abu eh, eh, Abdillah ah, ah, ah, Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i radiyallahu anhu <laughs> mooy boobu noonu xadiis boobu waaw mooy que ne manoo ci tëbbi na euh, comme ko ko picc moom yu yoroon day wane ne kon picc mu ñu rëbb la woon mais kan moo la mu ñu rëbb la naa nekk loo xam ne feneen lañ ko <laughs> yor ko xale di foog picc mi ba picc ma faatu mooy ba picc ma faatoo rek mu ñëw gis ko mu wéet fële daal di triste waaw mu ñëw ci moom. ñu ne laajte muy defee moom de piccam maa faatu moo tax mu triche yooyu saa saa ñëw ba wàcc ba tiim ba ba ba ànd ak tolloog moom taay waaw di ko dalal di ko wan ne tamit waaw yaa ba Nughayr yaa ba Umayr maza fa'ala Nughayr voilà <laughs> mooy loolu manoo ci tegtaloo ne loolu day wane ne loolu la quoi euh, que ne loolu day wane ne man nañ ci euh, rëbbi déedéet wallahu ta'ala alam waaw kon Medina def fa tojaage euh, boo fa defee tojaage. na la leer ne yàlla rëbb na la waaw waaw moo taxit eh, xam ne ñoo fa def yu ñaaw dem ba Medina moo taxoon ñu ne la bàkkaar day gën a garaaw fa nga ko defe sàcc garaaw na à Lyon sàcc garaaw na à Dakar mais ñëw nag ba ci Medina nag ngay sàcc walla Makka loolu boo gënatee garaaw waaw waaw ndax yow laanatullaaheeg yu ñaaw yooyu nga fi yëndi ak tamit def fa njombe gu rëy waaw man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa alayhi la'natullah waaw wal malaa'ika wan naas waaw waaw di ci yam ne tamit mooy jullit ñi ay musulman de seconde zone amul dañ koy jàng ci xadis bi ay nawle lañ waaw waaw te tamit liñ doon wax sàmba lañ ci génn mooy def fa lu ñaaw mooy tamit nga indi fa bidaa def fa bidaa gu garaaw yow ahdasta fiiha hadatha <laughs> ba nit ñi nga def ko dem Medina publie fa mbon goo jële feneen di jaay ne voilà dañoo leen il faut les libérer ñii ils ne ba léegi génn guñ ci seen carcan yu yàgg yi nekk wal iyaadu billah ñoom diine ju sell ñi nekk la tudde carcan <laughs> ne nag jullit la nag dem wane fa genn col ko koo xam ne policier bu la gisee daal lee kii nga kii nag ñu daal lay dugal ci tiktok yeeg yooyu gaa yi waaw léegi ñenn ñi di ci ñeme def yooyu yow moom alayka laanatullah waaw yàlla nekk na sa kaw ak malaakaam yi ak nit ñi ñoom ñépp il faut faire attention du bërëbi caaxaan ak bërëbi tappale bërëbu euh, euh, ut ngërëmu yàlla la waaw waaw tey julli rek tey sëlmal ci ki nga xam ne foo tourné gis alqubbatul xadra <laughs> salawatullahi wasalaamu aley ak saxaabaam yi nga xam ne foo jaar seeni trace moo fa ne loolu xëccu la loolu ucci teelu la nga kopeeg lépp ci àddina bi sa xol nekk ci loolu nga nekk ci caaxaan yoo xamante ne nii ngir rek siiw ak dugal ci réseaux sociaux yeeg nangam wal iyaadu billah yow da ngaa rep wala lan wal iyaadu wallahi illa kon nag xadis bi xadis bu garaaw la waaw jazallahu anna sayyidina ali ibn abi talib asadullahil ghalibi radiyallahu anhu léegi <laughs> kon dañuy yem foofu léegi nag mu des xadis dernier xadis boo xam ne gisoon nañu ko moom lañ la waxoon ne dañ koy booleeg bi waaw bu ko defee ba def muy xadis 1805 mu ne waan abi darrin radiyallahu anhu annahu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul laysa min rajulin idda'a li ghayri abiihi wa huwa ya'lamuhu illaa kafar wa man idda'a maa laysa lahu falaysa minnaa walyatabawwa maq'adahu mina nnaar wa daa rajulan bilkufri aw qaala aduwwa allahi wa laysa kadaalika illaa xaara alayhi muttafaqun alayhi wa haadaa lafdu riwaayati muslimin rahimahu llah kon xadis bii <coughs> moom la indi boo xam ne <coughs> romboon na gisoon nañ ko 1733 moo doon chapitre 326 baabu tahrimi qawlihi li muslimin yaa kaafir mu ne won wa an abi darrin wala nañ ko wax pare après ñëwaat ci yooyu mu ne kon an abi dar 1805 mu ne mu ngi jëlee ci seydina wa mawlaana abu dar xam nga abu dar daa am ummu dar am <laughs> soxnaam ummu dar abu dar de ummu dar de <laughs> waaw <laughs> <laughs> waaw mu ne ko naan mu ngi jële ci seydina abu dar radiyallahu anhu annahu ko ne moom sami'a na rasulullah ndawal yàlla sa alayhi wasallam yaqulu mu naan laysa min rajul amul benn góor góor ak jigéen a ci yem nag iddaa buy wootewu li ghayri abihi kurut baayam naan mooy baayum moo wa huwa ta moom ya'lamuhu moo gën a xam moo gën a tayaatoo la muy jëf illaa du nekk fara kooku weddi na yàlla wa man iddaa képp ko wooteewu maa lay sala huuloo xam ne amu ci cër amu ci dara sa laysa naa kook bokkul ci ñun de wal yata a watana préparé waajal maqado ho ba ba ba muy installé wu mi na naari ca sawara wa man daa rajulan bil kufri képp ku gis benn waaye naan ko hé yéeféer bu bon bi aywa ah mécréant que tu viens ici <laughs> ab jullit nga naan ko mécréant que tu yow taa déniché laa wax muy laqatu laqatulu bon yes yow ku yes ki nga doon aco rombal lii laa wax <laughs> aw xaala walla mu naan ko adu wallah yow noonu bi yàlla bi aco noonu bi yàlla bi bien eh, don don sa a noonu bi yàlla bi nga ne kan ku koy wax ni mu ne joxal ma ko këy noonu yàlla la wal iyaadu billah <laughs> walay sa kadalik sa noonu illaa xaaraalay dina dellu ci moom de day retourné wu contre moom ndax moom wax ju ñaaw dëkkul fa mu jëm fa mu jóge la cosaano wolof yi wax nañ dëgg <laughs> wala yaxiqu al makru illaa bi ahli <laughs> waaw pexe mu yiis moom du dellu du dal te nga xamante ne mooy ñoo yelloog lool te mooy comme jóge ci moom waxoon nañ la xadiis na Abu Darda bi yoneen saa sam ne woon ker ca buntu woow la woon nit ki bu rëbbee kenn rëbb mi day day day day day day kii day wër <laughs> waaw waaw da ngay nekk di rëbb nit rëbb gi day dem gauche day dem droite bu fa amul kër mu jaar gauche bu fekk mu tëju mu nar a yéeg ñu tëj ko ci suuf du fa am après mu jaar fu nekk du am mu dellu nag ca waaj a woon mu dem ca ka rëbb bu dee yell na waaw bu ko yelloowul mu retourné wu ci yow waaw wal iyaadu billaah mu ne lii muttafaqun alayhi hadis la boo xam ne al imaamaani al jabalaani al buxaari ak muslim rahmatullah alayhima bokk nañu ko solo bokk nañu ko solo bokk nañu ko solo ak kan mu ne war lii nag lii lafdu mooy kàddu wa hada lafdu riwaayati muslim mooy kàddu gi nga xam ne imaam muslim nii la ko soloowe rahmatullah alay xadis bii ñu ne la njëkkoon na jàll xadis 1560 waaw ci chapitre 266 baabu tahrimi sabbil muslimi bi ghayri haqq mu ne woon wa an abi dharrin radiyallahu anhu annahu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul la yarmi rajulun rajulan bil fisqi aw al kufri illa irtadda alayhi in lam yakun sahibuhu kadhalik mu ne woon rawaahul Bukhari yi mën a la woon lool sax muttafaqun alayhi la waaw loolu la mooy xadis boobu tuddoon nañ ko bi ñuy ubbi buntu bii ne la buntu bii moom buntu la boo xam ne romboon na ay mbirum baabu tahrim intisaabil insaani la ghayri abihi wa tawallihi ghayra mawali loolu bi ñu koy ubbi tuddaloon nañ la xadis boobu kon xadis bii foofu la njëkkoon a romb imaamul muslim da ko indi intégralité imaam muslim imaamul buxaari yi xaaj ko ñaar comme ni imaamul xaafis na xajar waxoon loolu gisoon nañ ko après buntu boobu gisoon nañ ko beneen buntu muy chapitre 326 baabu tahrimi qawlihi li muslim ya kaafir ñaareelu xadis ba te moo doon bu mujj foofee muy xadis 1733 imaamu Nawawi ne woon wa an Abi Dar radiyallahu anhu côté bi nga xam ne boo ko ci soxaloon moom leen di ci fële mais moom xadis bi la benn bi la radiyallahu anhu annahu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man da'a rajulan bil kufri aw qaala aduwwallah wa laysa kadhalika illa haara alayhi muttafaqun alayhi gis nga lool mooy jeexitalu xadis bi ñu nekk bu dee ba ca kaw 1560 ba mooy laa yar mii rajulun lool beneen ci yeneen riwaaya yu mel noonu la bil kufri bil fisqi awil kufri illa irtaddat alayhi in lam yakun saahibuhu kadhalik mooy xadis bii nag <coughs> laysa min rajul la tàmbale woon imam muslim noonu la ko ëndee imam al Buxaari moo ko xaj ñaar waaw <coughs> rahimahullah amul kenn te mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi moo tax taxriij bi taxawoon nañ ci duñ ci ñëwaat buñ amee lenn luñ ci yokk mooy lëkkaale bi mu am ak suñu bunt bii di wax chapitre 367 xaraamal gu ñu xaraamal nit ki di cosaan di askaneele boppam koo xam ne du baayam ak jaam boo xam ne dañ koo libéré mu ne hé ñama libéré duñ yor sama walla waaw méngoo gi fan waaw man déshérité naa leen ñeneen laay seet waaw wal iyaadu billah mu ne woon loolu nag mooy laysa min rajulin loolu mooy lëkkaale bi ci kaw xadiis bi amul kenn góor a jigéen a ci am iddaa buy wootewu di askanale boppam li gayri abihi ku dul baayam huwa ya'lamu ta mu xam ko waxoon nañ la lool foog mu xam bu dee xamu ko jàpp ne kii way baayam ndax bi juddoo ci société bi ñëpp dañ naan ko diw moo la baay fekk moo ko bi mu nee xale <clears throat> ah mu jàpp ne te këyitam yëpp loolu lañ ci def dafa juddu fekk noonu ndeke da adopté woon mu jàpp ne baayam la kenn du ko ne yow la ñuy wax waxuñu kooku waaw wa huwa ya'lamu ila kafar lu dul day weddi léegi nag kufru goog mooy gan kufru waxoon nañ ko foofee delu fa wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab wa ilayhi al-marji'u wal-ma'ab Allahu akbar wa ilayhi al kon nag ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna kon de ci kaw nii lañu jeexale chapitre bii di chapitre 367 ci jotaay bii di ñëw inshaa allahu taala